أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ محي الدين أبو زكريا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 fi lbaabi saabi'i wal xamsiin wa an Hakiim ibn Hizaam radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala sa'altu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam fa a'taanii summa sa'altuhu fa a'taanii summa qaala yaa Hakiim inna haadha almaala xadirun xul faman axadahu bisaxaawati nafsin buurika lahu fiihi wa man axadahu biishraafi nafsin lam yubaarak lahu fiihi wa kaana kalladii ya'kulu wa laa yashba' walyadu al-ulyaa xayrun mina al-yadi as-suflaa qaala Hakiim radiyallaahu anhu faqultu ya rasula allah walladi bactaka bilxaqi laa arza'u axadan bacdaka shay'an xatta ufaariqa addunya fakaana abu bakrin radiya allahu anhu yad'uu xakiman liyu'tiyahu al-'ataa'a fayabaa fayabaa an yaqbala minhu shay'an summa inna umara radiyallahu ta'ala anhu da'aahu liyu'tiyahu fa abaa an yaqbalahu faqaala yaa ma'shara al-muslimiin ushhidukum 'alaa hakiimin annii a'ridu 'alayhi haqqahu alladhii qasama Allahu ta'ala lahu fii haadha al-fay fa ya'baa an ya'khudahu falam yarza xakimun ahadan min annaasi ba'da annabiyi sallallahu alayhi wa sallam hatta tuwuffi muttafaqun alayhi yarza biraa'in summa zay summa hamza ay lam ya'xud min ahadin shay'an wa aslu raz'i nuqsan ay lam yanqus ahadan shay'an bil axdi minhu wa ishraafu an-nafs tatallu'uhaa wa tama'uhaa bi-shay' wa saxaawatu an-nafs hiya 'adamu al-ishraafi ilaa ash-shay'i wat-tama'i fiihi wal-mubaalaati bihi wash-sharh kon al-imaam al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullah di ñëwaat ci buntu bii nga xam ne moom lañ nekk muy cinquante-sept di wax ci ngëneelu baabu boobu al-qanaa'a bi wax ci doylu sàmm tee sa bopp ak bi jublu ci wàllu dund loo xamante ne mooy lu dagan la ak di dépenser ak ŋàññ laaj ci loo xamante ne teguwul ci euh, nécessité ci loo xam ne man dañak ci suñu jotaay bii ñu génn tàmbali woon nañu côté xadiis yi gisoon xadiis bi ñu mujj woon a gis ñaari xadiis lañ gisoon bi ñu mujj woon gis moo doon xadiis numéro cinq cent vingt-trois <coughs> muy xadiis boo xam ne romboon nañu gisoon ko ci xadiis cinq cent douze mun na woon wa an abdillahi bni amrin radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi qad aflaha man aslama wa ruziqa kafaafan wa qanna'ahu allahu bima alhamdu wal minna tey ñu war a bi muy xadis numéro cent vingt-quatre juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñeent mu ne waan Hakiim mu ne mu ngi jëlee ci xam ne mu ngi tuddoon Hakim ibn Hizam Hakim la tuddoon di doomi Hizam Hizam di doomi Xuwaylid Xuwaylid di doomi Asad Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana al-Qurashi al Abu Khalid al-Makki al mi Hakim ah Hakim ah frère yaay Xadiija moo doon baayam moo yaay Xadiija bàjjanam la woon Xizaam Xizaam frère Xadiijatu bintu Xuwaylid Xizaam bintu Xizaam Xizaam ibnu ibnu waaw yaay Xadiija sœuram la woon yaa papaam quoi papaay Hakim waaw moo tax yaa Xadiija moom mii xam nga Hakim mii am nañu ne moom mii moo mayoon yaay Xadiija moom moom moom mii moom mii moom mii loolu la sax moom mii moo mayoon yaay Xadiija ki nga xam ne mooy Zayd ibn Haarisa waaw bi nga xamante ne nii euh, ci la doon moo ko mayoon Zayd ibn Haarisa yaa Xadiija may ko yonente bi alayhi salaatu wa salaam muy bàyyi Usaama al-Hibb ibn al-Hibb Hakim mi woo ko moomoon moo ko jëndoon daal di koy may bàjjanam Euh, bi nga xam ne mooy bintu Xuwaylid di Xadiija bintu Xuwaylid ah <coughs> moom Hakim mii nag yàllaa ko xéewale <laughs> daa bokk ci maslamatul fath ñi nga xam ne bi yonent bi saa salaam di ubbi Makka ci la ñu tuub sinon Hakim <coughs> eh, keroog Badar ñëwoon na ànd ak ñoom Abu Jahlin daa mucc <laughs> u dee des mu faatu te moom mag la woon nag parce moom amul fiil mooy at mi yonent bay saa saam gane àddina mooy bi Abraha ñëwee di bëgg a toj kaaba ji ànd ak ñayam ba boobu Hakim nekkoon na góor gu dëgër mooy ngone su dëgër la woon lépp luy xew dina ko fàttale la <laughs> waaw <laughs> <laughs> moom nag keroog Badar kon àndoon naa ñoom Abu Jahl daal di ñëw xare si waaw mais dafa rëcc tuutee des mu fekk ci ñu ñu faat bokk ci ñu ñu faat moo tax bu doon a di waat danaan wat naa laa walladhi najjaani yawma badrin min al qatl <laughs> maa ngi wat ci ki nga xamante ne nii moo ma muccal caroon Badar ba rayuñu ma <laughs> ni mu tuubee loolu noon la doon waate bu bu waree waat dëgg-dëgg waaw danaan laa walladhi wat naa ci ki nga xamante ne najjaani moo ma sube yawma badrin min al qatl moo tax keroog Badar bokkuma ci ñi faatu ko Abu Jahl nag façon yooyee <laughs> waaw waaw moo tax bi muy bi muy tuub ay daanaka mag la ay soixantaine amoon na ko <laughs> ëppaloon na ko fuuf sax <laughs> waaw bokkoon nag ci mu muallafatu qulubuhum yi ñi nga xam ne yonent way saasaam da leen di jox ngir ñu def ci diine ji waaw ndax seenu ngëm dëgëragul woon di ñuy door a dugg comme que yawmul fath la dañoo ubbi màkkam ñu <laughs> ñu dugg ci ñàkk pexe ci diine ji yonent way saasaam nag di leen jox bari lim leen di jox moo tax moom mii Hunayn jox na ko bokk na ci ñim joxoon mi atun minal ibil waaw mi atun naaqa joonent bay saasan joxoon na ko cent giléem waaw boroom commerçant la woon nag bu mag a mag waaw kuur maaga maaga maaga maaga maaga <laughs> maaga maaga waaw te keroog bi nga xam ne ci la embargo bi am moom mii bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo fissuré embargo bi ak ne waay yow ñoom bokk nañ ci ñu ko waxtaane moom mbooloo ma ko waxtaane woon te moom ni da doon def ay jëléem yépp ci ay ay kii dàq leen ñu dugg ci chambre Abu Talib fekk bàjjanam Sayyidatu Khadija nga fa woon mu ne waaye yow dara fii man dinaa nekk di def waa Quraysh finalement moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii eh, eh, eh, mooy ñi fexe woon ñu daal di xotti embargo caaxaan boobu waa Quraysh tegoon ci Euh, noddu euh, yonent bay saa saa ak ñépp ñoo xam ne comme euh, Abu Talib moom gëmu ko woon waaye ak waa Banu Hashim ñi nga xam ne ndax suñu mbokk lañ ci ñu ta topp ci bala leen ciy fekk fekk leen ci Hakim mi bokk na ci ñi nga xam ne moo leen doon da doon yépp ay gëléem bañ fees ak fépp dàq ko ci guddi gi mu daw dugg ci biir waaw <laughs> waaw <laughs> ah te nag ku tabe woon la laata muy dugg ci l'islam rek ci jaahiliya moom daal dinay libérer sans sans sans sans jaam sans jaam yoo xam ne moo leen moomoon téeméeri ay jaam moo tax bi mu tuubee mu ne man bi ma tuub bi ma gëmul dara laa laa laa libérer sans sans sans sans jaam ma nekk jullit kon itam damay libérer sans jaam libérer sans jaam <laughs> waaw daal di libérer sans jaam <laughs> Allahu akbar Allahu akbar <laughs> ah kon ah moo moo moo moo moo ñëwoon jaay daaru nadwa xamam moo ko moomoon moom moo ko mujjoon moom quoi bi mu ko jaayee jaaye ko mille la ko jaay jaay ko kan Muawiya <laughs> Muawiya ibn Ah, kan ibn Saxr ibn Harb Muawiya ibn Abi Sufyaan Abu Sufyaan mooy Saxr ibn Harb fay <laughs> Saxr ibn Harb nga tiit mooy Abu Sufyaan nen sayyidu Quraysh borom ulu hubal ulu hubal ulu hubal waaw <laughs> kon eh, mu jaay ko ko eh, six mille non soixante mille sittina alf daal di jël def saraxe ko gaa naan ko mais yow gaa yi di ko ci kii yow yow yow yow yow yow kër gi na ko mën a jaay ci lii ah mu ne ni ngeen ma ci ŋàññe bon kër gi nga xam ne ba ma koy jënd ci jaahiliya ay njaqi sàngara laa ko jënde woon ma nekk jullit jaay jaay ko jël alal gi joxe ko ngir sama borom ngeen naan da ngeen lu ngeen may wax <laughs> xam nga ne kooku tabe na <laughs> sawaay <laughs> Allahu akbar waaw xasuna islaamuhu ah kon nag mu ngi noonu moom nag xakim moomu comme que bi mu bokkee nag ci mu àllafa yi doon dóor a tuub ci la lii xewe woon ci la ne kon mu ne waan xakim ibn Hizaam kon mu ngi jële Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay Qusay Qusay maamu yonent bi alayhi salaam <laughs> ah foofu la bokkee yonent bi alayhi salaam léegi mu ne moom radiyallahu anhu annahu qaala nee na sa'altu rasulallah damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy laaj ko ngir mu jox ma quoi ay xéewal <laughs> ndax ñoom dañoo bëggoon alal waaw moo tax gaa boo leen moo tax euh, Abu Umayya Safwan ibn <laughs> moo xeetu Hakim gi la woon ñoo nekkoon kilifaay Quraysh yi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ubbi Makka ñoom ñoo fa ñoo fa woon ak ñoom Abu Sufyan ak ñoom Ikrimah ibn Abi Jahl ah Hakim <laughs> dañoo bëggoon alal moo tax euh, Abu Umayya Safwan ibn na nee na yeneen tubaab saa saam dañu di ma jox di ma jox di ma jox mooy ci ma ba xar kanamam gi moom laa gënoon a bañ ci kaw suuf waaye dañu di ma jox di ma jox di ma jox ba moom laa gën a bi ci kaw suuf <laughs> mu daal di tuub <laughs> ne Hakim Hakim nag ñoom moo tax yeneen tubaab saa saam da leen alhamdulillah alquran xam leen bu baax noo tax bu boole ci ñuy jox zakat wal mu'allafati qulubuhum te loolu ñu gën a dëgër loolu dañul de même bu dee am na ci fuqaha yu ñaan ñoo ñu dem nañ ndax doxalinu Seydina Omar day wane ne ñooñu dañ leen fee war a jëlee <laughs> waaw <laughs> ndax moom la waxoon Uyayna ndax na xam nga ci classe googu la bokkoon <laughs> moom tuub na avant waa Makka waaye parce que bokk na euh, keroog ba euh, bi ñuy ubbi Makka ñëw na Uyayna xam nga ñu lay wax keroog ne Uhud li ci yéen li ñuy wax xandak biñ gisoon bi ci ci buntu bee ñu li ci yéeme du gis nga euh, gars yi bi ñuy def seen coalition yi waa Banu Fazaara bokkoon ci waa Ghatafaan ku leen jiitoon Uyayna ci laa doon wax naan la li ci yéeme mooy Uyayna quelques années après moom tuub na ba ànd ak Yonent bi saa saa ñu ñëw di ubbi Makka ba jaaraale Hunayn ba ba ba ba mu def fa jaloore ah Yonent bi saa saa jox ko téeméeri gëléem moom waaw. mais moom moo njëkk a tuub waa Quraysh ñooñu ah ñoom Abu Sufyaan ak façon yi ñoom Hakim non moom tuub na ba ñëw sax bokk na ci ñu ubbi Makka waaw mais bon magum arab la woon noonu la meloon moo tax yeneen tuwaay saasaam ñooñu da leen doon bàyyi ñu ne Seydina Omar nan doon doxaleek moom euh, lañ la fi nettali woon ne Seydina Abu Bakar daa dafa ñëw euh, Uyayna ñëw na Seydina Abu Abu Bakar ne ko jox ma domaine sàngam quoi domaine sàngam jour sàngam laa bëgg nga jox ma. Seyna Abu Bakar wax ak ña fa newoon ne leen lan ngeen xalaat ci li yay na bëgg ñu ne ko mais jox ko ko loolu de dara newu ci <laughs> Seyna Abu Bakar jox ko léegi bindal ko ko muy génn ooyay na di génn dajeek Seyna Umar radiyallahu ci bunt bi mu ne ko lan la la xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa daal bi kii wal mu wan ko këyit gi mu xool ne ko damaa jox jox na ma domaine sàngam mu ne ko ma xool fi ko bind mu xool Seyna Umar effacé lépp ooyay na <laughs> mooy décret bi ñu bind affaire bi bi wane ne yow ya lii liñ naan bu doon titre foncier la fi ñu ko bind te benn la la say naa war yàq oyey na xol bi xol bi jeex rek mu tur mu duggaat Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu Seydina Umar ànd ak moom mu naan ko mais yow yaa xalifa wala kii maa xalifa <laughs> mu ne ko lan la mu ne koy lig ma bindal lay fa Seydina Omar ne ko yaa ko jox yaa ko jox yaa ko wax mu moom lool mu ne ko waaw <laughs> damaa laaj ñu nekk fii ñu nga gis nii daa ñëw laaj ma ko ma laaj leen lan ngeen ci xalaat ñu ne ma jox ko ko bo <laughs> Seydina Omar ne kii bu leen ko jox dara <laughs> dara lañ ko dul jox moo tax keroog moo tax waxee na bi bi mu ñëwee ci al-Hurr ibn Qays doomu frère bi jóge fële ca dëkkam sawaay Seydina Omar nekk xalifa mu agsi ko niñ ko gisoon ci Riyad bi fii <laughs> Mawlana Ibn Abbas nettali radiyallahu anhu <laughs> mu ñëw ne alxur <laughs> dal dal ñëw Medina dal ci doomu frère am quoi di alxur nekkoon ci conseiller Seydina Omar y radiyallahu mu ñëw naan ko é eh, naan ko euh, sama gis naa ne am nga place bërëb toogu waaye bu baax ci ci waxul sax xalifa bi ko waa amirul mu'minin yow ak ndaw ji léegi nag damaa bëgg nga laajal ma ko audience <laughs> nee ko man maa ko bëgg gis <laughs> on est nag agsi assalaamu <laughs> alaykum rek dugg Seydina Omar ibn al-Khattab o yow ibn al-Khattab yow doo joxe lu rëy lu bari li naaga mag naagam ko bàcc yar bi am yee na moom mooy façon mais dañu bëggoon alal ay mag lañ yoo xam ne Euh, moom ak euh, maxrama maxrama gis nañ ko temps yële tamit mooy mag ñooñ dañoo reetaan lu woon <laughs> ay mag yaa rien que toog di leen xalaat rek yooyu nag lu baax la di xalaati saxaaba ndeysaan <laughs> nga gis yàlla ni mu leen mel la woon <laughs> melale woon ci ay funoon yu wute waaw maxrama ba mu déggee piis yooyu ne doom ji ay wax ñëw la ñu ci yalante bi sallallahu alayhi wasallam ne dem waaw wooy paa yooyu mooy dañu bëggoon alal mag ñooñu léegi kii nii eh, Hakim eh, dafa meloon noonu nag dafa xawoon a bëgg alal waaw moo tax mu ne mooy bi muy doon a tuub quoi mais après loolu dañ na ci moom waaw moom lay nettali nii mooy dala wan processus processus processus jaar-jaaram ba li nga xam ne bëgg alalam jooju ak di ko laaj nan la ko yonent nan la ko la jële engagement ci kanamu yonent way sa sam ne lii moom bëgg na mu deñ ci moom waaw ba mu ko defee borom bu dëggu borom bi gis ne kii dëggu na mu daal di koy jàppale ci loolu ba mu nekk ko waaw loolu euh, bala ñu ko fàtte bu ñëwee ci njàngat yi insha allah mooy nit di wax sa jaar-jaar même bu dee nekk loolu lu neex taalibe yi dafa am solo waaw mu ne kon waan Hakim ibn nee na sa'altu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nee na damaa laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mooy ngir ci alal ji ngir mu jox ma fa taani nee yonent bi alay saatu salaam daal di may jox waaw moo ndax fa la yem nee na déedéet summa saaltu ma laajaat ko une deuxième fois <laughs> fa taani mu jox ma am na boo xam ne dafa wax ba ñetteel waaw bii mais yii nii ñaari yoon am na riwaay yoo xam ne ñaar la wax dafa wax dafa laaj ñaari yoon Eh, laaj yonent bay saasaam jox ko mu laajaat yonent bay saasaam jox ko léegi nag ginnaaw gi ginnaaw gi nag yonent bay saasaam nee na <laughs> summa qaala bi bi ma joxe mu ne ma yaa Hakim <laughs> mu ne ma yow Hakim inna hadha al maala xadirun hulwa na ko gis nga Hakim gis nga alal dafa dafa dafa verdoyant dafa nëdëx xulwun ba pare dafa neex muy ñaar yu ñaar yu garaaw la boole xam nga lu lu nëtëx dafa neex a xool gis nga la verdure demal ñu xam àll bi wala sax la nature nii ci kër yi rek kër goo xam ne dafa bari garab ni mu wutee kër goo xam ne dara amu fa ci garab lépp di ay béton wu ak ñoo wute dëkk boo xam ne c'est un c'est de de fraîcheur waaw mooy boo ñëwee comme Madiana bu euh, Seyd euh, euh, Seydina Shuayb an-nabi nabiyullah ah, muy dëkkam ba ah, moo ñu naan ko di ko tudde gol bi waaw asxaabul ayka ñoom gob da seen dëkk bi garab yee ëppoon lépp waaw da ngay boo boo yoxoon da garaat fi xanaa jardin la ci jardin yu rafet yi lépp di di di vert xam nga dëkk yu mel noonu day wuteeg lool nga dem foo xam ne désert bu wow koŋ la wala foo xam ne du désert waaye gars yi dañuy daaneel rek comme suñu Ndakaaru national <laughs> waaw lu fa vert ñoom daal fu seen bët xaj ñu foog ne war nañ fee mën a tabax jaay ku nekk di jaay ñuy tabax rek te du am benn verdure moo tax tàngoor yi tàngoor yu metti lay doon ndax air du am. air bi ñu am yëpp mooy air bi jóge ci oto yeeg kër yeeg goudron yooyu moo tax feebaru gaaw a dee gi day bari parce que feebaru respiration ak nokki gi ñuy nokki gasoil bu bon bi loolu noonu ay façon feebar yoo xam ne lu jeex yu muy joxe ay problème mu poumon problème mu sëqët problème mu ay kii cardiaque lu ne la lay indil te jógewul dara lu dul ci li nga xam ne mooy air bu bon bi nit ñi noyyi te ndax sóoraale wuñu woon même bu dee ne sóoraale woon nañ ko bu yàgg ay jardin public di def yooyu yëpp léegi gars yi duur mu daan waaw forêt classique de mbaaw yooyu yëpp classé yooyu yëpp nga gis gars di ko ronkat par njànk guur gu ñëw rek am noo ci jël ngir tabax ngir ut ne wala déclassifié nañ ko ñu dëkk ci noonu xamul ne ñu ngi empoisonné na suñu bopp wal iyaazu billah moo tax wallahi ñàkk xam diine baaxut mais ñàkk yeewu baaxut waaw waaw boo koy wax ñu foog ne saa yi non environnementaliste yi les verts les écolos ñoo ko influence alors que lii sunna yonent bi la alayhi salaatu wassalaam sunna yonent bi la alayhi salaatu wassalaam waaw ah. Allahu akbar léegi mooy nëdëx lu vert lu nëdëx dafa neex a xool. loolu benn la waaye mu ne xulwun ba pare neex xam nga nit mën naa affaire mën naa verte booy boo ko ñamee mu waxat waaw nga gis lu verte nga ñam ko gis gi rafet na mais tafkaam neexul waaw mais loo xam ne nag dafa verte neex a xool ba pare boo ko ñamee mu daq lem ci sa làmmeñ oh ñaar yooyu nag nee na alal yow benn bu nekk ci yi xëcc na nit ñi mooy apparence bu rafet day xëcc nit waaye loo xam ne boo ko ñamee mu neex lool di ko taxamte ko da day xëcc nit léegi imaginer ñaar yooyu nag ñoo boole ñoom la yonent way saa saam ne alal nag ñaar yëpp la boole waaw moo tax la yonent way saa saam waxoon dañ gisoon ko ci Riyad bi xeet bu nekk am na fitna wa fitnatu ummatil maal sabab fitnaay xeet bi nu ñu baax na fàttale ko liñ doon gis ci jotaay bi ñu génn li ñoom al imam eh, ibn Battal al imam al Qurtubi waaye al imam al Hajar rahmatullah alayhi ni mu ko résumé ak fuqale ndax lan amuluk doylu yonent bay saasaam hakim nee na mu ne ma inna hadha al maala hulwun noo xabirun am na ci yeneen riwaaya xadiratun hulwatun waaw inna hadha al maala xadiratun hulw dafa nëdëx def ko féminin muy dellu alal ji ci àddina ndax euh, mbaali àddina bokk na yi ci gën a mooy alal tóor tóori bokku na bi ci gën a mooy alal moo tax yeneen tamit saa saa léegi mu ne inna hadha al mala xulwa la xadiratun xulwa mu dellu ci àddina mi nga xam ne moom lay représenter ci tóor tóoram yi la bokk mu ne ko kon yaa Hakim e yow Hakim waaw am na yoo xam ne nag eh, yonent bi alayhi salaatu eh, bi lay njëkk a wax waaw benn bi lay njëkk wax benn bi lay njëkk a wax allahu akbar xadirun xadiratun xadirun xulw ñëw na xadiratun xulwa am na léegi mu ne ko nag yeneen way saa saa am ne Seydina Hakim ne ko nag comme que nii la mel fa man axadahu bi saxaawati nafsin buurika lahu fii fa man axadahu képp ku jël alal sàkk ko ut ko jël ko bi saxaawati nas lan mooy saxaawatu nas al imaam an-Nawawi ca suuf mu ne mu ne mu ne wa mooy tegalewul affaire yi tega comme ni mu doon def tegalewul de part que dafa njëkke yarza'u te yarza'u ak seeguñ ci saxaawatu nas mu def ko ca biir waaw def israafu nas waaye def saxaawatu après kon nañ jël saxaawatu mu ne wa saxaawatu nafsi mu ne hiya adamu al-ishraafi ila ash-shay'i wat-tam'i fiihi wal-mubaalaati bihi wash-sharahi mu ne saxaawatu nafs bi yonent bay saa saa wax ne ku jël alal ci saxaawatu nafs mooy lan mu ne mooy adamu al-ishraafi ila ash-shay' mooy ñàkk di yëkkamteku mooy bëgg am dara di ko yëkkamteku di ko di ko di ngir nit ñi jox la ko. mooy ki nga xam ne moom du def loolu mooy nga ñàkk def loolu ak di ci ñàkk a xemmeem ak di ëppal rek def way ñëw ku ñu gis xam ne kii dafa xër ci affaire ak ak fukkale gooy am ci aleel ci alal mu ne loolu mooy saxaawatu nafs képp ku ñu jox alal te fekk bañ la jox yow meloo ci noonu waaw loolu la yonent bay saa saa fa man axadahu bi saxaawati nafs képp ku ko jël ak bakkan bu teey boo xam ne bu tedd la mooy il il faut être digne nga nekk digne buñ lay jox ka jox gis na yow tey digne mooy nekkoo di lewatali bët di ko di ko lech botiw di ko maral ay tànkama di ko topp di ko ñaan di ko def lu nekk di ko xool bëti jox maag ba mu jox la déedéet yow da alalam ji daa mel ni sax yëgoo mu ngi fi di nga ko ñaanal rek yàlla saxal ko ci boppam mais ngir mu jox la ci sa yoon new ci pipéwu du sa affaire waaw bokkul sax ci li ngay xalaat naan yàlla na ma ci jox kooku nag mu ñëw jox la voilà loolu lay wax nga jël bu boobaa mu ne la kon jëlal ku ko jël bi saxaawati nafsin ci teddu bakkan ah teddu bakkan nga xam nag fuqalee ku bënn la ci alal taxul mu jël ko de waaw kookee buurika lahu fii lam ci jël ci alal lam ci yor borom bi dina ko barkeel da def lil majhul mais kuy barkeel mooy borom bi dees na ko di barkeel ca alal ja waaw loolu mooy ku jël alal ànd ak bakkan bu bu tedd taxul ngay wàcc sa ndoxum ngay tuur sa ndoxu xar kanam ngir am ko waaw doo wàcc sa dignité ngir am alal kooku bu ko yoree buurika lahu fii des na ko ci barkeel waaye man axadahu bi israfi nafs lam yubarak lahu fi waaye képp ku ko jël bi israfi nafs ma maana israfu nafs al imam an-Nawawi rahimahullah avant muy wax saxawatu nafs mu ne wa israfu nafsi tatallu'uha wa tama'uha bi shay mooy di yuqandiku ak xañ na benn bi xam nga leen ñoo xam ne dañ leen di gis xam ne ñii dañuy ñëw gis benn affaire buñ bëgg ku leen gis xam ne lii lañ bëgg di xool di yërndu affaire bi di ko xoolaat xoolaat mooy de seen bët yëpp ci lañ koy xool di ci buñ mënee wax sax lu leen koy may dinañ ko wax loolu la di yëkkanteeku ak kenn même mbir yonent bi saa saa nag ni képp ko jëlee noonu fa man axadahu wa man axadahu bi israfi nafsi di yëkkanteeku ngir ñu jox la ko parce que da ngaa bënnale da ngaa foqale ci alal ah ah <laughs> nekk un quelqu'un de cupide <laughs> waaw. nekk borom am une am timit di yëppam te ko bën na la fu xale ci yëf yi kookee de ci alal bi kooku lam yubarak lahu fii kenn du ko barkeel borom bi du ko ci defal barke moo tax fi mu ko joxe fi mu joxe alal yi fi muy ñaanaate daanaka ci seconde yi lay doon mel ni du moom jox nañ ko mais day ñaanaat parce que kooku li yonent bay saa saam di wax waa kon yonent may saa saa mais kii lan mooy misaalam mu ne wa kaana kalladhi ya'kulu wala yashba <laughs> mu ne kooku day mel ni ki lekk te suur mukk allah tuddoon nañ ko fu mu yàgg misaalam mooy ki lekk te suur xam nga kuy lekk te suur kooku feebar la yor parce que normalité ak li yàlla binde doomu aadama ak lépp luy lekk mooy am na jamono joo xam ne bu lekkee day am foo xam ne dafa tollee suur mais koo xam ne boo lekk mel ni naan katu ndoxum géej lu muy jëlee naan li gën a mar day jekk rek biir bi lay yëg ne biir bi mënatu la dem looloo koy arrêté mais bu dul loolu loolu day continuer mu ne misaalam ki nga xam ne day yëppante ko foo ko gis mu foqale ci alal. di xool nii nii ñu ko di di wax ak kenn meemam bu ci am kooku yooyu la ko joxee du ko barkeel moo tax day mel ni kalladhi ya'kulu wala yashba day mel ni ki nga xam ne day lekk waaye du tax mu suur du suur mukk waaw allahu akbar moo tax loo ko jox loolu ça veut dire quoi ça dafa mel ni lu muy gën a loo koy gën jox muy gën a laaj boo ko joxul mu laaj te boo ko joxee mu laaj waaw moo tax tàmb ak saa mbay mbayaan baaxul kon lii dugalul zammul zammu su'al li imaam tudde buntu bi bokk na ci wa zammu su'al ak ngañ li nga xamante ne mooy di mooy façon laaj bi min ghayri darura bii moom bu yées la koo xam ne lu mu laaj loo ko jox mu laaj yeneen loo ko jox mu laaj yeneen loo ko jox mu jax ndax la dafa mel ni kalladhi ya'kulu wala yashba dafa mel ni kii lekk te du siif mukk Allahu akbar mu ne wal yadu lawliya xayrun min al yadi sufla yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy mu ngi wax ak Hakim de waaye mu ngi wax ak ñun ñépp nañu déglu mu ne wal yadul ulya loxo bi nga xam ne nag moo féete kaw bii joxe xayrun moo gën min al yadi sufla ci loxo bi nga xam ne moom moo féete suuf lii mooy tekki bi nga xam ne moo gën a wér ci wax ji lii mooy li gën a wér ci waxu yadul yum eh, eh, al yadul ulya lu muy tekki mooy loxo bi nga xam ne mooy joxe te loolu ñëw na ci hadisu mawlana ibn umar radiyallahu ta'ala anhu kama huwa fi sahih eh, kama huwa fi sahihayn imam al bukhari moo ko imaamul Buxaari ak al imaam Abu Da euh, euh, kii mu ngi ci Muwatta imaamu Maalik ibn Anas nak al imaam Abu Daawuud as-Sijistaani rahimahullahu ta'aala al imaam mu ne ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu mu ne man de sami'tu man ibnu Umar damaa dégg annabiya sallallahu alayhi wa sallam waaw wa huwa ala al minbar mu ne damaa dégg yonent bi saa salaam mu ngi nekk ci kaw minbaram bi léegi wa zakara sadaqata discours ba mu doon def xutba ba mu doon def tudd na ci wàllu saraxe soo ñu nit ñi ak ngëneelu saraxe wa ta'affuf ak téye sa bopp ak sàmm téye sa bopp ci lépp lu xaram wal mas'ala ak. laaj di kemande loolu it yeneen trois cent cent tudd na ko bu mu tudd ne al yadul ulya xayrun min al yadi sufla fal yadul ulya hiya al munfiqatu was sufla hiya as-sa'ila waaw mu ne yeneen trois cent ne al yadul ulya loxo bi féete kaw xayrun moo min al yadi sufla ko loxo bi féete suuf fal mu ne fal yadul ulya loxo bi féete kaw mu ne hiyal munfiqa mooy biy dépenser mooy biy joxe xam nga en général booy joxe booy jox am koy jox moom day tàllal loxoom loxoom mooy féete suuf kiy joxe loxoom mooy féete kaw yeneen way saa saam ne nag al yadul ulya loxo bi féete kaw mooy biy joxe al yadu sufla hiya sa'ila mooy biy ñaan mooy biy kemande mooy biy laaj ñu koy jox te kon nee na bi al yadul ulya bi féete kaw nag xayrun moo gën min as-sufla moo gën di féete kon kiy joxe am na ci kaw ki muy jox lii mooy li gën a dëgër ci li nga xamante ne mooy firiwu lii xadiis bii da koy wane ak yeneeni xadiis ah, yoo xamante ne nii day wane ne lii nii mooy lii lay tekki waaw lii lay tekki même bu dee ne al imaam Abul Abbaas ad-Daani ci atraaful Muwatta rahimahullah dane tafsir bii te ne al ulya mooy di joxe al yadul mooy biy jël loolu tafsir la mudraj la fil xadiis non bokkul ci xadiis yonent bi saa saa waxu ko Ibnu Umar moo ko wax dañ ko dañ koo firi mais loolu dëgërul waaw al imaam al haafiz bi muy tudd nii rahimahullah mu ngi naan niru na lii nii joxewul nag moom fan la teg ne lii dañ ko lii mudraj la waaye soloo nañu ci kitaab mu ne trouvé naa ci téeréb al-Askari ci as-sahaaba mais ci sanad boo xam ne dafa am ndox jële ci Sayyidina Ibn Umar mu ne man na dama yaakaar ne ahsibu wala ahsibu jàppuma al yada sufla illa sa'ila lu dul bi naa wala al ulya bii laaj bi féete suuf wala al ulya illa al mu'tiya mu ne lii day wane ne day mel ni luy wane ne moo ko moo ko wax mais mais lii dëgëru mooy xadis bi dafa dëgëru daa am inqitaa te xadis yu bari du bii rek moo ci wéete yuy tekki ne yonent bay saasaam ci boppam moo ko tekki kene al yadul ulya te Hakim ci boppam Ibn Hizam solo na ci moom boo xam ne nee na man maa fekk yonent bay saasaam bi wax loolu waaw ne yadul ulya mooy bi féete kaw mooy kiy joxe yadul sufla mooy ki nga xam ne mooy jël loolu en tout cas ci gàttal mooy li dëgër